farraqahu daymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fi albaab althalith fi aladabi walfadail fi faslun fi shukr wa raasu kulli naf'i wal maziyyi ala ittifaaqi alqawmi sidqun ya ma'a ta'alluqin bila tadabdubin bila tadabdubi fa faaza dhu iradatin lam yartabi mu ne la nag li ma la fi wax yépp ci awliya yi seeni wute te lii leen tong la ci seeni wute voilà wax nañ la kenn manu koo takk ka natt tellement dafa wute dañoo bari mu ne nag wara su li am solo daal wara su kulli nafi bopp bépp njariñ mooy en substance li ëpp solo daal ci lépp daal ca la ngay amee njariñ ci li ci ëpp solo mooy lan wal maziya ak ay may boo ko bëggee am ala ittifaaqil qawmi ci loo xam ne boroom sëriñ si yëpp boroom awliya u yëpp ah nitu suufi yu mag gi yépp radiyallahu anhum ñoo ci dëppoo mooy lan sidqu ya mooy yow li am solo yow mu yow yow taalibe yow mi na ma dem ci sa boroom xam nga lan la na sa yéene rafet du loolu laa doon wax fan yële bi nga ma naan eh, sa waay attention ah que yow lii nga wax nii daa jafee xam xam ne baax la ngay topp ak yooyu ak yii ma ne loolu ma ne Cheikh boo ko doon wax mais sa waay nan lañ koy xamee parce que yow yiñ fi wax même karaama ci boppam suñu boroom mais ñu sàggan iblis suñu boroom ci maandu teem la seetaan iblis taalibe iblis yi di def yu mel noonu waaw ku baax ki di def yooyu ku bon ki njabarkat bi di def yu mel noonu di def loo xam ne mooy euh, lu mel ni xar baaxu euh, nitu yàlla ki mais nan lañ leen di xàmmee waa ji bu wu di mbubboo ne moom la li am solo waxoon naa la li mooy new na sa yéene sell ndax bi a'malu binniyaati la yonent ma lay saar-saam wax wala innamal a'malu binniyaa jëf yépp ci seen intention ca yéene ba lay aju waxoon naa la képp koo xam ne sa yéene sell na mooy sa borom ngay ut bi ut koo xam ne moom moo la ciy tegtal di la ci yóbbu nga dem ci ñoo xam ne ay faux sëriñ lañ bu sa yéene dëggoo nga dëggoog sa borom te sa borom kese tax borom bi dina la jëleel foofu ko dina la fa jële yóbbu la man nga waxoon naa la man nga jaar nag ci ñu bari ñoo xam ne ay foo la ñu waaw bari keroog du ñàkk te wallaahi du ñàkk bés bi la borom bi di boole ki nga xam ne moo la war a defar moom lay lay defar jaare la ci waajooj wala bu yooyu yépp dàqoo amul ci jamono ji yonent bi alayhi salaam ci boppam moom lay def mu yor say mbir di la yaral boppam wala kenn ci awliya yu mag yi nga xam ne nekkatuñ sax jamono wala ñi nekk jamono mu jëlelu leen fële indi leen fii ñu lay yar waaw nga leen di gis ci baatin ñu lay yar bi la teg ci nga xam ne foofu nga foofu foofu ngay baax waaw jur ji laa la waxee woon exemple ne la loolu mooy exemple Seydina Salman al Farisi ah al baahithu anil haqiqa fu ne la doon wër dëgg ñaata yoon lañ ko nax ba mu jógee Perse dañ koo naxa naxa naxa naxa nax bu gaawoon a désespéré gaawoon a ñàkk yaakaar day bàyyi ba ni nga xam ne noonu la ko borom bi di ñoddee indi ko ak xayru xalqillaahi gën ci mbindeefu yàlla yi muy rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu nekk tuub nekk min xiirati xalq yi min xiiratil xalq ci gën ci mbindeefu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom sayyidina Salman bi mu dajeeg yonent bi alayhi salaam te yàgg nañ koo nax loolu la loolu nag la sëriñ bi di wax nii ne li ëpp solo ci mbir yi te ca ngay jariñoo am ci may mooy ci lépp nga xam ne boroom xam-xamu tasawuf yépp a ciy ak sax ñi nekk en dehors de tasawuf xam nañ ne li ëpp solo ci lépp mooy sidqu niyya dëggu ci yéene ga na la yàlla kese tax a jóg nga xool mais foo yi ngay dajeel yépp borom bi dina leen teg fee après yooyu yëpp ay expérience la ay njàngat la yoo xam ne yow xas nga koo dund dina la jariñ ëllëg waaw mu ne mooy kon ci li ñépp dëppoo mooy sidqun niyya dëggu sa yéene maa ànd ak ta'alluqin jël sa xol aj ko ci sa borom bilaa tasabsubin ci loo xam ne du amul déng-déng ba pare dëggu tamit ak sëriñ ba sa xol dëggoog sa sëriñ bul ñëw sëriñ boo xam ne waliyu boo xam ne yow nee nga da ñëw ngir mu defar la waaye lu mu la digal nga ne ko maa bañ non non ko def ah non non non y en a bëgg ma jaay sama téere yi ah man ma bàyyi ko jaay sama ma bàyyi ko moo ma gënal jaay sama téere yi walla demal yow dëggu woo demal demal demal soit la baa génnal génnal génnal voilà mooy fokk nga dëggu sa xol aj ko ci sëriñ bi mooy gëm ko lim lay wax te ne parce que ku ñëw moo tax dina la wax ci kanam nan ngay tànni sëriña ak boo ñëwee yow ba loolu amatul wala yu sëriñ booy topp bu lay gindi amatul lan ngay def dina la ko wax moom sëriñ bi radiyallahu anhu moo tax du ko tëb rek nga tëb ne topp naa ko déedéet parce que sinon dinañ la yàgg njuuy waaw dangay ngay vigilant dal seet laaj ñi xam bu ko jaree waaw bala ngay ànd ak kenn waaw kon nag affaire yi loolu la sa xol foog nga dëggoo ki nga xam ne jàpp nga ne moo lay jëmee ci yàlla mais bu dee ne man damay ñëw ki ma war a jàngal lu ma ne neel a ne ko waxuma a lii du a du a fenn leneen la ah sa waay bu boobaa maa ko def sama bopp nag lu ma ci dal naa ko góoba nag loolu la manoo fi jariñu c'est impossible voilà c'est impossible bu boobaa kon nag il faut sa xol nga aj ko ci moom te dëggoog moom ci lu amulug dengi dengi ba boo gisee ci biti nii muy def lu wuteeg charia yow xam nga ne moom daa mat ndax loolu ngay gëm sëriñ bi ngay topp dangaa war a gëm ne fii mu ne jamono moo fi gën parce que bu dul loolu lan moo tax nga koy topp bu dee jàpp nga ne am na keneen ku ko gën lu tax demoo ci ko da ngay jàpp ne te loolu ngay gëm que ne mat na te du nekk loo xam ne da koy gëm rek ci falaa falaa il faut mu am ci lu mu tegu ci te ak topp sunna yonent bi alayhi salaam ak alquran ci biir ak ci biti voilà léegi nag nga dëggoog moom ci lu amul ak dengi dengi ci sa xol fa bu ko defee de kooku dina tonaw zu iradatin fa faasa dina gañe zu iradatin boroomu namb mooy taalibe bi mel nii lam yar tabita boo xam ne moom bu bañ a nekk koo xam ne du dengi dengi kooku moom dina tonaw mu ne fa kullu man maala ilayhim abada bi sidqi wa shawqi fa yafraxu ghadan mu ne fa kullu képp koo xam ne <clears throat> man képp koo xam ne maa la jeng na ilayhim jëm ci sëriñ sa ca awliya yu mag yooyee radiyallahu nitu yàlla yooyee abadaa ba faw bir sidq ànd ak dëggoog ñoom ci ànd gi ngeen di ànd ak ñoom wa shawqi ak cofeel bu tar boo xam ne moom ngay amee la sëriñ bi kooku dafa yafraxu gadaa ëllëg dina dina dina kontaan te dina bëgg mu ne fa kayfa laa wahum wahum dawul taqarrubi bi sidqi wal ixlaasi wa ta'addubi mu ne fa kay laa moo mooy fa lima laa rek moo lu tee du deme nii lu tee ba waa ji du ku nii ak ñoom du texe te du kontaan ah wahum te ñoom dawul taqarrubi ñooy boroom jege borom bi ñoom la borom bi jegeñal ci boppam waaw bi sidqi waaye lépp tegu ci dëgg wal ixlaas yi mooy taalibe boobu lan moo tee ba du texe te moom mooy ñi nga xam ne ñooy yoroomu jege sëriñ si beroomu gëm leen ngir ñu àggale leen jege leen seen borom bi sibikite ci dëggu lañ ko defe wal ixlaas ak di sellal lépp ngir seen borom wat ta addu bi te tamit ràngoo li nga xamante ne mooy aadaab yi muy teggin yu rëy yi waaw di sàkku di di di yar seen bopp di déglu li leen seen sëriñ bi di wax te lépp jëm ci li nga xamante ne mooy ngërëmu yàlla waaw ki def loolu lan moo tee ba du du du xewaay te du kontaan ëllëg muy mu ne nag ja'alana allahu min yu yusaddiquna kullama yabduna mu ngi tëj côté bii hmm? mu ne ja'alana yal nañu borom bi boole min alladhina ci ñi nga xam ne yusaddiqun dañuy dëggal kullama yubduna lépp loo xam ne moom lañu feeñal ñoom nitu yàlla yii ñoom ñoom awliya yu màgg yii radiyallahu anhum yal na borom bi def ñu leen di dëggal ci lépp lu ñu feeñal waaw lépp lu feeñe ci ñoom ñu gëm leen dëggal leen waqaadana li xubbihim jamia wa xubbi man kaana lahum mutia waqaadana te yal nañu borom bi wommat li xubbihim jamia wommat ñu ilaa mooy ñu jëm ci sopp leen agsi ci man leen a sopp jamian mbooleem seen du ñu ci am ay xàjj ak seen naan man ku dul wolof du mën a gëm déedéet wala ku ku weexut ku dul ab arab du mën a gëm ci awliyaaw yi déedéet yow ñoom ñépp ngay maase woo bëgg du ñàkk nag kala bi booleel moom ngay gën a sopp loolu mooy jaadu voilà voilà waaye ci nekk wilaaye nga gëmal leen même ñi nekkul ak ñi nga xam ne bokkook ñoom fi ngay sóoboo yoon wi nga nekk bokku ngeen deret bokku ngeen sax làkk bokku ngeen sax dëkk bu ngeen ne ab continent nga sopp leen ñoom ñëpp ngir yàlla waaw wa bi ak sopp yal nañu yàlla wommat ta may ñu ñuy sopp man kaana lahum muti'a képp koo xam ne nekk nga di leen topp ñoom ñoom awliya yu mag yooyu la radiyallahu anhu sopp leen ñoom waaye sopp seen dongo yeeg seen taalibe képp koo xam ne day roy seeni tànk mu ne bi jaahi sayyidil anaami ahmada salla wa alayhi sarmada mu ne bi jaahi ci darajaay lii ma lay ñaan maa koy ñaan ci dayoog sayyidina suñu sayyidil anaami bor sangu mbindeefi ahmada te mooy sayyidina ahmad muy rasulullah sallallahu alayhi wa sallam salla julli na wa sallamata sëlmal na alayhi ci moom sarmada ba faw borom bi ah kon nag mu ngi noonu fii la sëriñ bi yemale li doon wax ci wàllu awliya u yeeg seen yooyu mooy léegi nag mu ñëwaat di dellu ca lañ doon wax naan la nga xam ne mooy waral ah asbaabu su'il xaatima yay waral ah kuttus mooy yow ñaaw ak loolu nag lay dellu moo tax